ñu war sariya sariya boo xamante ne nii mooy sariyatu Amr ibn Umayya ad-Damri yi nga xam ne buñ ñëwee ci riwaay imaam kii nu mu tudd al-Waaqidi mu nekk ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi mu ne kaana Abu Sufyaana ibnu Harbin qad qaala li nafarin min qurayshin bi makka mu ne imaam ibn Isxaaq imaam eh, eh, kii eh, imaam Abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb dafa wax benn mbooloo ci waa Quraysh fekk ñu ngi Makka maa ahadun yaqtaalu Muhammadan waaye yéen mbooloo mi yéen mooy mu waxtaan dañu dajaloo nekk mu leen di mu ne mu jekk rek moo Abu Sufyan ibn Harb ni miin boobu ba léegi amul kenn ci ñun koo xam ne man na assassiner Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais ana kan ana kan moo pare ngir dem assassiner ko benn yoon ndax moom kat neex naa rey fa innahu yamshi fil aswaaqi fa nudrika sa anana ndax moom mais moom moom amul garde du corps ci marché yi lay dox fa innahu yamshi fil aswaq ci marché yi lay dox mooy ku dem bugg koo rey loolu war naa yomb kuy dox ci marché yi sans ñu garde fu nekk mooy ni ñépp yi def lay def fa nudrika sa'rana bu ko defee nag fa nudrika ñu daal di dab sa'rana li nga xam ne mooy jël suñu revanche ndax ñoom ñoom ñoom Badar ba léegi ñoom jàpp nañ ni Uhud pourtant booy de tax nga gis ci yoon bi ñuy ñëbb di Uhud ña waxoon ci ñoom ne leen ci piri dafu ñeen fi tus ci yéen naka ngeen di ñibbee ba pare bàyyi ñu mel ni yow yéen yéen yéen ngeen rey lan mooy seen bilan Seydina Muhammad rey ngeen ko ñoom Seydina Omar Seydina Abu bàyyi leen ñuy dund ñoom yéen xam ngeen ne di ngeen am problème seen ginnaaw de bañ nar a dëpp ci ghazwatu Hamra'ul Asad loolu gisoon nañ ñoom nag defetu Badar bi masula deñ di di di di seen gorge bi mu ne bu ko defee ñu jël suñu suñu revanche ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moom yaa subhaanallah da doon def ni ñépp di dox ci marché yi nekkuloon koo xam ne ku naqaree gis audience yi audience te doo ko gis banan ko gis foog nga jaar ci téeméeri bëkk néeg dóor koo gis déedéet moom moom mel woon noonu de moo tax ndaw sa ba ba ba ba mu ñëwee ba mu korombee muy jooy ci xabru ba di jooy kum faatule mu ne ko oh, yow yaa amata amatallah isbiri yow do eh, jaamu yàlla bu jigéen bi waay waay mu ñël mu ne ko yow eh, yow seeka yow li ma dal dalaa dalul las innaka lasta antal musaab wala ne ko yow lam bu musibati ne ko yow li la yow danaan ma noppil xoolal rek muñal fan lu may muñ yow li ma dal dalaa dalul moom xamul woon ne yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ànd ak ay saxaaba yeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bi bi bi mu demee mu bàyyi ko ndaw sa dem mu ne ko mii yow yow da ngay rep comme waxu wolof rek bu doon wolof yi yow xam nga ki ngay waxal moom ki nga doon waxal sànq mooy kan mu ne kan la ñu ne ko yonent bi alayhi salaam rek ndaw si tiit léegi ndaw si tiit daw nag dem këram ngir ngir ngir dem expliquer ko nee bi ma ñëwee gisuma benn xaajib gisuma chambellan gisuma garde gisuma kenn pour wan la moom noonu la meloon neexa dëkk neexa jote voilà loolu nag ku ko ci mën a roy ci kilifa yi dee ko ci roy dee ko roy mooy yow ñàkk laa mën a jot ak ñàkk laa bañ a gis bu mu nekk loo xam ne yow volontairement nga koy def bu nee nag activité yi ak tamit situation bee ko laaj loo mënoo ci daax waaye di jafeel sa bopp waa déedéet ba moo tax yonent ci alayhi salaatu salaam moom ci marché yi la doon dox ñu ni ñépp di xëy di seeti ay nit di ànd ak saxaaba di toog ñoom di waxtaan di ree ñuy nettali seen histoire côté jaahiliya yépp mu toog ree ñuy nettali seeni gént léeg-léeg bu julloon ba pare di di di vivre comme tout monde di dem ci marché yi moo taxoon waa Quraysh wax maa li haaza rasul yamshi fil aswaq yàqul ta'am wa yamshi fil aswaq oui oui kan lan moo dal yonent bi ci am yonent la yonent boo xam ne day lekk ñam comme ñun di lekk comme ni ñuy lekk di dox ci marché yi ndax ñoom dañoo jàppoon ne ku nekk yonent yow ab extraordinaire genre extraterrestre yow li ngay def yu extraordinaire kese te nag idée mel noonu ñu bari ci ñun moom lañ yor xoolal rek sëriñ si jàpp nañ ni ñoom sëriñ ñoom di gis sëriñ bi lekk nii sax loolu loolu loolu waruñ koo gis moo tax it ah ñenn ñi ci ñoom it ñi ñuy woowe sëriñ ñuy entretenir mystère boobu jamais ñu lekkandoo ci nit ñi mooy ne naqaree gis naqaree jot ci loo xam ne bu dee ñoo ko tey loolu problème la dañ doon nekk di waxtaan yépp muy dem di seeti nit ñi di def lépp di dem ci marché yi léegi nag Abu Sufyan ne mais yépp mais yéen kenn maa ahadum kenn ba léegi amul kenn ku assassiné Seydina Muhammad ah amul kenn ku pare loolu laaj laa lañ di ndax moom neex naa rey waay fa innahu yamshi fil aswaq fa nudrika sa'rana moom ci marché yi lay dox bu ko defee ñu jël suñu revanche waxoon nañ na sariya bi dañ koy gàttal insha allah duñu euh, kii début bi lañuy commencer nii mais après leneen dañ koy tënk insha allah mu ne bi mu laajee laaj boobu ci waa Quraysh ci benn mbooloo waa Quraysh mu ne fa ataahu rajulun min al arab fa daxala alayhi manzila léegi bi mu laajee lool ba dem këram moom Abu Sufyan dellu biir mooy Makka lañ ne woon dem ne këram am benn góor bu bokk ci arab yi daal di ñëw dugg ci këram nag fekk ko fa wa qaala lahu mu ne ko in anta qawwaytanii xarajtu ilayhi hatta aghtala fa inni haadin bit tariiq ma ma'i xinjarun ma'i xinjarun mithlu xaafiyatin nasr kaw kaw bi ñëw bi mu déggee déggee lool mu ñëw bàyyi ba Abu Sufyaan ñibbi këram mu fekk ko biir këram ne ko yow de boo ma doolelee boo ma financé li nga doon laaj sànk ci mbooloo mi man dinaa la ko defal dinaa dinaa la assassiner Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam naa ko faat ndax fa inni man mii jàkkaarloog yow Abu Sufyaan xamal ne haadin bi tariq man ku xam yoon wi laa te sax guide laa mooy ay dem Medina ak désert bi yooyu yooyu ko xam laa xirriitun ku muus laa mooy tegtal ab guide bu intelligent te xam yoon wi la te nag am naa man bu dee côté arme yor naa dabbuus boo xam ne paaka boo xam ne laa ilaa bu ndaw la mën naa ci def li may def te kenn du ma yëg te kenn du ko détecter voilà bu ma yoree paaka bi nii def ko ci man di dox kenn manu koo détecter moo tax mu ne mislu xaafiyatin nasri mu ngi mel ni picc moomu laaf yi buy naaw ni mu koy leme ba daanaka ni muy woyofe noonu nee na noonu la sama paaka boobu woyofe ba kenn du ko détecté nga xam ne da koy da koy lem ba mu nëbbatu yenn côté laaf yi lu bari ci laaf yi day nëbbatu yenn côté yi rek la gis ni muy nëbbe yeneen côté yi mu ne man noonu noonu laay nëbbe sama jaasi ji bu ma ko sama paaka bi sama dabbuus bi ba kenn du ko détecté Abu Sufyaan ne ko anta saaxibuna ne ko yow mii yaay waa ji ma doon laaj ana kan mooy assassiné mooy faat Seydina Muhammad sallallahu alayhi aa yow mii de yaay nag ki ma doon wër ki ma doon seet mooy yow mii yaa ma koy assassiné yow mii lañ soxla woon comme ko wax nga loolu bénir naa la jógal nga def li nga xamante ne nii moom laa la moom laa bëgg mu ne nag wa ataahu ba'iran wa nafaqa léegi comme que waa nee na ko nag ah bon nag nga financé ma in qawwaytani bo à condition bu dee loolu moom mën naa ko mën a mu ne ko yow mii lañ soxla mu jox ko benn géléem joxaale ko as koppar wa nafaqa daal li mu soxla ci yoon wi provision ma di lépp joxaale ko utal ko géléem bu baax ne ko kii waral bu doon tey mooy commanditaire bi xam nga Abu Sufyan kon mooy commanditaire bi le commanditaire le soi-disant commanditaire meurtre bi ah wala le le commanditaire bi soit disant meurtre moom mu daal di jox waa ji benn oto bu baax bu blindé waaw mooy barrière bi ba pare nag joxaale ko ay weccat yoo xam ne. xaalis boo xam ne dina ci mën a ute gasoil ci yoon wi man ci di jënd provision bi muy lekk gi muy naan bala mo ba na muy àggee ni muy ñëwaat waqaala mu ne ko nag étui am rek Abu Sufyaan ginnaaw bi mu ko joxee gëléem gu baax jox ko financé ko ne ko nag étui am rek ne ko nag sa mbir mi nanga ko nëbb nag lii nii nga ñëw wax ma maag yow rekk ñu waxandoo ko déggandoo ko nanga ko nëbb ndax fa inni laa amanu an yasmaa hada ahadun fa yanmiya mu nekk ndax mag abu sufiyaan aw ma benn kóolute wóoruwuma damay ragal lii nii ñu fa wax ñu fi waxante am ku ko dégg daal di fexe ba jottali ko fa yanmiyahu ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu jottali ko ba mu yëg suñu plan bu ko defee nag suñu plan bi nag tàbbit gi kaw kaw bi ne ko laa ya'lamuhu ahad ne ko t'inquiète bu doon tey waxu te tey mooy t'inquiète personne ne saura euh, euh, li nga xam ne moom lañu naar moom lañu fas ba def ko te ñu nar tama nar koo mëne cette opération commando loolu kenn du ko yëg laa ya'lamu ahad fa xaraja laylan ala rahilatihi fa saara xamsan léegi kaw kaw bi génn guddi guddi nag la génn dox juróomi fan ah ci sixième fan bi ci la agsi Medinatul Munawwara kooku mooy gëléemam baax na léegi nag mu ñëw thumma aqbala yasalu an rasulillah hatta atal musalla léegi nag mu agsi di laaj bi mu agsee Medina ala saakin afdalu salaatu wassalaam mu ñëw dëgmal si di laaj eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba agsi fi nga xam ne mooy fi ñuy jullee am benn waay bu ne ko ne ko tawajjaha qad tawajjaha ila bani abdil ashhal mu ñëw di laajte comme si kaw kaw la xam nañ ko mu ñëw di laajte laaj sayyidina muhammad alayhi salaam am ku kum laaj mu ne ko non léegi moom bani abdil ashhal la la la la la dem léegi fa la fa la fa la jublu fa la jaar léegi kaw kaw bi daal di jóge foofu di wommat li nga xamante ni nii mooy war waayam boobu ba ni muy agsee ci waa bani abdil ashal mooy quartier boobu ci waa Medina di ñoom Seydina Sa'd ibn seen quartier léegi bi mu ñëwee fa aqala raahilata mu daal di takk li nga xam ne mooy war waayam summa aqbala ya ummu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa wajadahu fi jamaatin min asxaabihi yuxaddisu fi masjidi mu dëgmal si nag bi mu takkee kii wi ndax waa quartier banu abdul ashal mooy fii jumaa yonent bi alayhi tey foofu moo newoon seen quartier mu agsi nag ndax musallaa bi ca biti la nekk musallaa bi bokkul ak masjid bi musalla mooy fi ñu doon julli kii wa ay dieg yooyu mooy dooluñ koon julli ci jumaa ji dañ doon génn ak léeg-léeg janaasa léeg lekk comme najaas yi bañ koy jullee fam leen comme niñ koy gisee insha allah ci biti foofu la ñëwoon laaj ñu ne ko mu nga côté Abdullah bani Abdul Ashal foofu la jaar léegi mu dem fekk yonent bi alei satu ci biir jàkka ji muy nekk ci parmi ay compagnon wam saxaaba yi radiyallahu anhum di waxtaan ak ñoom ci biir jàkke ji waa ji dugg si kawkaw bi dugg si mu ne fa lamma ra'aahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala li asxaabi inna hadha ar-rajula yuridu ghadran wallahu wa bayna ma yuridu naka la dugg si ci jàkke ji yonente mi alei satu salaam da koo séen séen mu sori dugg si mu ne saxaaba yi nekkoon ak moom radiyallahu anhu mu ne inna hadha rajul gis ngeen kële di ñëw waaye jële ngeen gis muy ñëw yuridu xadran moom li bëgg wor wor moo ko fi indi mooy ne wor tànkam tànkam yi mu fi ñëwee wor la man la bëgg a wor man waaye yëgul ne wallaahu buur yàlla xaailun baynahu wa bayna ma yuridu buur yàlla mooy dox sama diggante diggante moom sama diggante diggante moom ak li nga xam ne moom la soxla mooy moom li mu bëgg moom ci boppam ak li mu bëgg loolu mooy mënuñoo daje mooy mënula am xam nga lii day niroo <laughs> euh, la Safwan ibn Umayya waxoon mbokkam ma ngir mu raayal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw Badr te mujjul woon àntu léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne te xamul ne buur yàlla moo dox sama diggante diggante moom ak li mu bëgg du mën a ne léegi waa ji agsi entre temps waa agsi wa ne ayyukum ibnu abdil muttalib ab laaja ñi yéen mbooloo mi man nii dugg si damay laaj ana kan ci yéen mooy doomu Abdul Muttalib ana kan mooy doomu Abdul Muttalib loolu laay laaj fa qaala lahu rasulullah yonent bi ana ibnu Abdul ne ko man maay doomi ibnu Abdul Muttalib loolu moo tax ma ne doon maam dañ koy woowe baay te dinañ ko gis tamit comme ni ñu waxoon ci Hunayn ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib man maay doomi Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xam ne du wax lu dul noonu mu ne ko man dangay laaj kan mooy doomi Abdil Muttalib man mii la léegi nag waa ji di agsi kaw kaw bi di agsi nag di ko wutsi mel ni di jub ci yonent bi aleyhi salaatu di sëgg ci moom comme si nag day ñëw ngir daal di koy daal di koy déey dara quoi <laughs> bi nga xam ne ci la jege si rek fa jabadahu fa jabadahu fa jazabahu fa jazabahu Usayd ibn Hudayr ah Seydina Usayd ibn Hudayr bokkoon ci kilifaay waa banu abdil bani abdil ashhali daldi koy xëcc jàpp ko xëcc ko wa qaala mu ne ko tanaxa an rasulillah wa jazaba bi daaxilati izaarihi fa ida alxinjar fa qaala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam hada gaadir waa ji di jege si yonent bi alayhi salaatu salaam mel ni ku koy dee rek Seydina Usayd ibn Khudayr ne ko nuus poñe ko xëcc ne ko hé tanaxa soril yonent bi alayhi salaatu salaam yëngal ko jazabahu noonu ngir jazbul qulub yëngal xol yi dal di koy rëng-rëngi dal di yëngal biir biir isaar bi mooy am lay am izaar euh, ak rida mu daal bi mu ko yëngalee izaar bi mooy li mu làmbaay bi muy def ci euh, jàpp ndigg li mu jëm ci tànk yi mu ne ko mu bi mu ko yëngalee noonu affaire bi léegi affaire bi wadd mooy paakaam boobu mu doon wax naan yor naa paaka boo xam ne kenn du ko détecté bi mu ko gësamee nag paaka bi wadd mu ne yonent bi alayhi salaatu yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa gaadir kii workat la comme niñ ko waxe sànq kii workat a ngi fa usqita fi yadil arabi ah léegi nag kaw kaw bi daal di bee usqita mooy il est tombé de moom masula foog ne mais borom bi nan la kii def ba xam ne man nii lii wa ma indi ba nit ma yëngale ba sama lii wàcc il est de sa chaise comme ni ñuy wax il est tombé de sa chaise mu jógee mooy daal expression la pour wane mu jaaxle waaye boole ko tiit tiit goo xam ne mooy man mii damaa ñëwoon imaginer nit koo xam ne da doon jéem a rey président des États-Unis ñu jàpp ko fekk ci moom mu ñëw di jéem a président bi mu dem bay jege rek di duwalaal loxoom ci poche bi deke fi la def arme bi rek benn garde corps xëcc ko rek arme bu wadd kooku nuñ koy def <laughs> kooku moom peine de mort léegi moo tax waa ji mu tiit non mu jaxle mii mu tiitaale ne dami dami ya Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne a ah, waay waay sama deret waay sama deret Seydina Muhammad sama deret sama deret mooy waay waay muccal ma muccal ma mucculaay ñaan waay waay waay waay waay bu ma dee bu ma dee waay waay waay nañ ma ñoŋalal sama sama deret mu ne wa axada Usayd ibn Usayd ibn Hudayr yulabbibuhu léegi nag Seydina Usayd ibn Hudayr ni mu ko jàppe noon baw mu téye ko di ko gësëm ci da koo poñe moom lañ naan poñe jàpp fii ci put ji boole mooy boo boolee dënn bi yére bi foofu dënn bi jëmale ko ci put gi aj ko ci kaw di ko xëcc yu lab bi buhu di ko xëcc fa qaala lahu rasulullah léegi nag yonent bi alei saatu salaam ne ko ne waa léegi nag mu ko defee noonu taxaw ci kanam yonent bi alei saatu salaam poñe waa ji ko noonu paaka daa ngee wadd mu jàpp ko ñu jàpp ko loxo ci poos yonent mi alei saatu ne ko wax ma dëgg usduqni ma anta wa ma aqdamak ne ko dëggal ma waxal ak man te nga sincère ci li ngay wax yow yaay kan moo tax ma day jël ak man dañuy remplacer wante moom nga doon dégg waa Quraysh ñoom tax dañu ñoo xamoon dara ma waman rahman lan mooy rahman waxuñ waman rahman mais tamit mooy maa dañ koy gis yu bari ci alquran maa ak man léeg-léeg dañuy remplacer wante mu ne ko maa anta dëggal ma ci sa kàddu lii ma lay laaj nga tontu ma ci dëgg yow maa anta yaay kan wa maa aqdamaka ak lu la fi indi ba ñu lay jàpp ci lii ngay doon ndeke lii nga doon nga doon nga mu ne ko nag fa in sadaqtani nafa'aka as-sidq wa in kadhabtani faqad utli'tu ala ma hamamta bihi ne ko nag defal attention boo ma boo ma waxu boo ma dëggalee mooy bu dee wuyu nga ma ci laaj bii ma la laaj yaay kan ak lii lan moo la fi indi ak ku la digal lii ngay def kan moo la yebal kan moo la fi yebal si ah boo ma dëggalee de na la leer ne sa dëggu googu dina la jariñ nafaaka sidq waaye wa in kadabtani waaye bés boo fi nga xamante ne bés boo ma waxee lu wuteeg dëgg yëgal ne faqad utli'tu ala ma hamamta bihi ah wan nañ ma li nga naroon de buur yàlla wan na ma li nga naroon yaa ngi nii feeñ nga te foogoon nga ne kenn du la détecte du la détecte boo waxul dëgg mooy léegi nag soo nga wax dëgg wala boo waxul dëgg yàlla mi ma wan loolu nga ba nga tollee fële fële ca buntu ba laa xam ne waral indi yàlla mi ma xamal lool wuññil ma loolu mooy ne moo may wuññilaat boo waxee dëgg ak waxoo dëgg rek kon nag boo waxee dëgg nag sa wax dëgg googu yow dina la jariñ yow kaw kaw bi yaay kan mu ne léegi mooy mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam fa ana amin na ko bu ma tontoo bu ma tontoo dëgg dëgg li ma tax kii li ma ëndeeg yooyu ak wax la may kan man dinaa nekk sécurité li ma sécuriser doo ma def daal <laughs> day rassuré wu balaa tontu <laughs> daa day bañ a tontu saa yi loolu jural ko ñu faat ko <laughs> mu ne ko est-ce que bu ma tontoo dëgg dëgg est-ce que man dinaa nekk li ma sécuriser mu ne ko fa anta amin yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko boo tontoo dëgg yow sécuriser naa la moo duñ la def dara léegi nag fa axbarahu bi xabari abi sufyan wa ma léegi mu nettali ko ni mu demee yépp ne ko abu sufyan <laughs> moom moo ma yebal ma ñëw fii ngir assassiner la ngir ray la ak liñ ko defal yépp jox ko warwaay wi ma takk fee moo ma ko jox alal ji ma yoraale sama besace moo ma jox lépp ngir ma ñëw faat la léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Usayd ibn Hudayr ne ko denc ko sa kër mooy ndax looloo doon prison yi prison amul woon fu naan bërëb sàngam mooy prison nañ ba ñuy gis ci rôle lu jàkka ci l'islam jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam rôle yi mu joué ci l'islam gisoon nañ ne bokk na ci que ne prison la woon en même temps ndax takkoon nañ fa ak prisonnier léegi bii nag mu ne ko mais yu bari gisoon nañ ci usaara Uhud yi badar yi badar ñu bari seen këri waa lamsaar yi ñooñ lañ doon nekk léegi nag mu ne Seydina Usayd ibn Hudayr mi ko poñ ne ko denc ko ci yow jàpp ko prisonnier ci yow sa kër léegi ca suba ga yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy woolu ne indil leen ma ko mu ñëw mu ne ko qad amantuka fadhhab haythu shi'ta aw xayrun laka min dhalik yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko léegi jox naa la sécurité mooy sécuriser naa la baa naa la bàyyi naa la mooy muccal naa la libéré naa la fadhhab demal haythu shi'ta fu la neex teelul fu la neex demal tu libre wala boog léegi man nga am nag lu gën nga libre nga moom libre moom léegi libéré naa la libéré moom def naa la mais nag am na lu gën nga dem fu la neex libéré naa la demal fu la neex yaa ngi sécurité kenn du la laal booy génn amul kenn sama saxaaba yi ku lay wër di la jàpp wala di la rey déedéet demal fu la neex wala boog nga dem wala lu gën loolu walla bëggoo lu gën loolu nga dem fu la neex mu ne ko wama huwa kaw kaw bi na yonent mi alei satu salaam waa luy loolu mooy lan mu ne ko an tashhada an laa ilaha illa wa inni rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne ko leneen lu gën nga dem fu la neex mooy nga daldi seede këne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te man nii ndawu yàlla la loolu moom moo gën nga jóge fi dem fu la neex dee ci kéeféer mën na la cee fekk ak yooyu kaw kaw bi ne ashhadu laa ilaha illa wa annaka anta rasulullah wallahi ya muhammadu maa kuntu afraqu min ar-rijaal famaa huwa illaa an ra'aytuka fa dhahaba aqli wa da'uftu wa da'ufat nafsi thumma ittala'tu ala maa hamamtu bihi mimmaa sabaqtu mimmaa sabaqtu bihi ar-rukbaan wa lam yattali alayhi ahad fa araftu annaka mamnuu wa annaka ala haqq wa anna xizba abi sufiyaana xizbu shaytaan kaw kaw bi ne bi koy nent ma lay saa saa proposé ne ko lool nag moo gën nga seede ne amul benn buur buñ jaamu ci bu ñuy jaamu ci dëgg kurul buur yàlla te man ndawam la kaw kaw bi ne man maa ngi seede lool ashhadu an laa ilaha illa man maa ngi seede na amul benn buur bu dul yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te yow anta rasulullah yow yaay ndawu yàlla sallallahu alayhi wa kon mu dugg ci lislaam wallahi mu ne maa ngi wàcc yàlla yaa muhammadu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam maa kuntu afru afraqu mina a ah, mina rijaal mu ne man masuma tiit ragal benn amul ku yàlla bind koo xam ne man nii man nii ngay gis mas naa ko ragal masula am loolu masula am man masuma xam nit ku ma ragal waaye nag yow man daal di yow moom kanta bi ma duggee ci jàkke ji dama laa séen fa maa huwa in ra'aytuka fa dhahaba aqli man daal naka laa la xool gis la sama xel wi naaw mooy mel ni daal je suis plus moi-même quoi wa da'ufat nafsi ma yëg ci man ak faiblesse ba pare sama xel ni mel ni lu jaxasoo mu ne ginnaaw gi buur yàlla wuññil la wan la li nga xam ne moom laa naroon li nga xam ne nag loolu ma naroon amul benn cavalier gaa yi def loolu lépp mooy les assassins gars yi nga xam ne ñooy wër le les les les les les tueurs en série ak ñi nga xam ne ñoom ñoom loolu lañ leen di liggéey loolu ndax am na nit ñoo xam ne loolu lañ def seen liggéey ah. ñoom dañuy toog saal ci boulot ci euh, yu bon yépp ñoom lañ koy def loo saal bosoñ yépp waaye ñoom lañ koy def loo mu ne man amul kenn ci gars yi ku ma dàq lool mooy assassiner une kenn mimma sabaq tu bi li nga xam ne maa ci raw ak bi ar rukbaan wartaki maa ci war maa maa ci raw loolu buur yàlla def na nga nga wuññil la loolu ba nga gis ko ci man xam ko ci man li ma naroon walam yattali alayhi ahad teg amul kenn koo xam ne gis na ko ku dul lañ ko wuññil loolu ma naroon ku dul yow léegi nag ma xam ne kon que ne yow daal ku ñu protéger la yow dañ laa protéger wallahu ya'simuka minan nas la ko suñu boroom waxoon buur yàlla moo lay protéger ci nit ñi yonent mi aleyhi salaatu wa salaam bi lool kiiwee ñi ko doon garder dalee na dalee na mën ngeen a dem mu libéré leen gisoon nañ Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas sa xadiisu yaay Aïsha ba bam ne radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam du futur ndax Medina bi ñu fay doori ñëw gisoon nañ insécurité bi ndax waa Makka moom jamono ji ne mën nañoo yónni ñu la rey mais naafiq yi ci ji mooy yéefaru xoy jaay fii nag ñoom it ak juif yi yonent bi alayhi salaam tëdd benn guddi mu ne ay waay ak a neexoon am sama saxaaba yi koo xam ne moo may moo may garder ba guddi ba ba ba fajar nee na da koo wax rek ñu jékki-jékki dégg ay jaasi jaasi bu yëngatu kuy yëngal jaaseem ay jaaseem ak i arma ci ginnaaw néeg bi yonent ba lay saab saab ne ko la mu ne ko ana Sa'd ibn Abi mu ne ko man maay Sa'd ibn Abi mu ne ko loo fii def mu ne ko damaa ñëw ngir daal di lay protéger ba suba garder la ba suba yonent ba saab saab nee mu ñaanal ko nee yu sayyidatu Aisha nee na keroog dafa nelaw a nelaw ba ba xaram yi bi wallaahu ya'simuka minan naas yi wàccee nag ñun ñépp dañu loolu yépp jaral ko moo tax kaw kaw bi ne araftu ba ma xamee ma xam ne yow nag annaka mamnu yow mii ku ñu ñoŋal la ku ñu protéger wa annaka te yow ala xaqin ci dëgg nga ne wa anna xisba abi sufiyaana xisbu shaytaan te ci laa xame ne euh, parti Abu Sufyan mooy yéefaru Quraysh yi ñoom xisbu shaytaan yi ñoom ñooy ñoom ñooy ñooy ñooy les parti ñoom ñooy parti shaytaan yi <laughs> na bi waxee loolu fa ja'ala an-nabiyyu yatabassam yonent bi alayhi salaatu salaam di di di di muuñ ndax li mu wax nee mu des fa ay fan moom euh, kii bi kaw-kaw bi radiyallahu anhu après mu dal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko damaa bëggoon nga jox ma ndigal nag ma daal di dem nee na mu jox ko ndigal mu daal di dem ndax boroom njaboot la tamit mooy daa fu mbokk <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam jox ko ndigal mu ne di ba mu demee nag walam yusma lahu zikr ker bi zikr keroog lañ mujjee am nouvelle ci moom radiyallahu anhu wa ardaa moo tax gis nga nit loolu dinañ ci ñëw insha allah ci njàngal léegi euh, léegi nag ci fii nag lii nii lii ñu ngi ci xam nga ba léegi nag naan mais yow ana sariya bi ngay wax boobu ba léegi sariya bu am Amr ibn Umayya Damri mais on attend l'attente l'attente est longue ah non on s'est on s'impatiente là non man defal ndànk lii mooy cause bi wa qaala rasulullah léegi bi kaw kaw bi demee yonent bi alay mooy ay fan ay fan ay yaaman ay fan la fa def wa aqaama ay yaaman ay fan après mu naan ndigal dem ne mu mu ne après wa qaala rasulullah yonent bi alay saa nag wax li Amr ibn Umayya ad-Damri mu wax Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri ak wali salama ibn aslam ibn harish ak saxaaba bu ñu naan salama ibn aslam ibn harish salama la tuddoon ibn aslam ibn harish ibn adi ibn majdaa ibn xaarisa ibn alxaaris ibn alxazraj ibn amr ibn malik ibn aws ibn al aws al ansaari alxaarisi ñu gënoon ko xam ci abu sa'd imaam ibn isxaaq rahmatullah aley nee na moom di salama ibn aslam ibn harish alxaaris yi di abu sa'd nee na badr ghazwatu badr yonent bi aleyhi salaatu kon moom di salama ak ki nga xamante ne ni mooy amr ibn umayya damri la woolu mu wooleen ginnaaw bi nga xam ne ci la Abu Sufyan doon jéem a liquider doon jéem a raylu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaare ko ci kaw kaw boobu bi kaw kaw bi tuubee dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam passé fa ay fan Medina après mu dem xamatuñ ci ay biram yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di woolu Amr ibn Umayya ad-Damri ak Salama ibn Aslam ibn Harish mu ne leen génn leen xatta tatiya aba sufyan ibn harb fa in asabtahuma fa minhu ghirra faqtula yonent mi aleyhi salaatu salaam leen génn leen ngeen dem ngeen dikkal abu sufyan bu ngeen amee ci moom benn occasion pour rey ko na ngeen ko rey ndax al al al amalu al jazaa'u min jinsil amal liñ lay faye mooy kenn nga def comme que moom moo toog Quraysh naan waa Quraysh ana kan yéen ba léegi kenn assassiné léegul Seydina Muhammad ba kaw kaw bi ne man maa koy def mu yónni ko far ñu mu ñëw ñu détecté ko jàpp kaw kaw bi laata muy kaa paakam muy wañ yonent mi alei saatu salaam nag wóolu ñi comme que loolu la naroon léegi kon mooy moom moom nañ ko delloo li mu li mu doon li mu li mu doon def te moom ba mu yée Abu Sufyaan nga xam ne ba muy ba mu ba mu mérité dee du léegi léegi ak lim def ko xot yëpp ñu naan déet ak weddi gi weddi yàlla gën a rëy lépp mu naan déet mu ne day rey lu yonent bi alayhi salaatu salaam léegi yonent bi alayhi ne leen dem leen ba ni ngeen di dikkal Abu Sufyaan bu ngeen ko dikkalee bu ngeen ko amee ci moom benn occasion pour rey ko bu defee inattention ngeen am ko ci moom rey leen léegi Seydina Amr ibn Umayya nee na nag ma génn man ak ki ma àndal noonu di Salama ibn Aslam ibn Harish radiyallahu anhuma nee na ba ni ñuy àggee ci xuru Ya'juj Ya'jaj Ya'juj nee na ñu daal di takk suñuy géléem foofu mooy soriw bi ñu bay ba nekk ci ay faubourg Makka ci benn xuru foofu ñu daal di yeew fa seeni géléem nee na waa ji ne ma salama ne ma ibn aslam man amr ibn umayya ne ma mais nañ dem màkka est-ce que gisoo ñu dem màkka daal di fay euh, dem wër kaaba gi set wër mooy def tawaaf ba pare ñu julli rakkantay ni loolu mooy la mooy def umra bu ndaw dem mu wëri kaaba gi après daal di julli ñaari rakk nee ah euh, ma ne ko man Amr ibn may ma ne ko ah, ah ah ah ah Salama inni a'rafu bi Makka ah, ah, a'rafu bi Makka min al-farasil de ne ko gis nga waa Makka gis nga gëléem gu boobu nga xam ne bu cher boobu nga xam ne arab yi dañ koo xam ndax cheraayam buñ ko gisee xam ko nga xam ne du ñuul mais day nekk entre doomu taal ñuul xonq yooyu laalaa yu mel lu xonq mu ne gis nga géléem yu cher yooyu gis nga ko man man lañ gën xam man Amr ibn Umayya man la waa Màkk gën xam xàmmee géléem googu bu ñu may gis di ma xam ah, kon nag bu ñu may gis fa innahum in ra'awni arafuni bu ñu may gis di ma xàmmee te man xam naa waa Màkk ñoom xam naa leen de kon nag tee ngaa bañu bañ a dem rek nee na mu daal di bañ salama daal di bañ ne man daal fu ma jaar dinaa ànd ak moom ah nee na di waaw ñu dem <laughs> xam nga waxoon naa la ci tarjama Seydina Amr ibn Umayya bi début bi que ku amoon fit la nag kaana shujaa ku amoon fit la woon léegi mën nañu yem xam nga lii moom lii moom nit ku mu doonoon boo mooywul danga naan ah non non non loolu moom du ko def ndax mooy man jaay sama bakkan waa Makka xam ma ak xew yépp xare yi ñu leen ñoom liñ leen def ak yooyu yépp ak ni ñuy rechercher jullit ñi ci dëkk bi ñoo xam ne dañuy ñëw ba Medina di fa jéem a jàpp jullit ñi yow nan xalaat ma ñëw nag jotewu ci seen biir ah non mais moom mu ne garaawul ah comme que waa ji daal insisté na salama sayna salama ibn aslam euh, daal dina euh, kii insisté nee ma bon ma ne kon ñu dem <laughs> nee daal ma ne ko daal kon kon nañ dem nee ñu daal di dem bi ñu demee daal nee na ñu daal di dem daal di daal di wër kaaba gi set wër julli ñaari làkk nee naka laa génn ci kaaba gi noonu mooy ne dafa lii nii mooy dafa guddi ci guddi gi la woon dafa xaw guddi nee na waaye naka laa génn rek Muawiya ibn Abi Sufyan dajeeg man fa arafani <laughs> nee na Muawiya mooy temps yi tuubagul mook baayam di Abu Sufyan nee na ca naka laa génn ci bi ñu wëree kaaba gi julli ñaari ràkk rek mu gis ma xàmmee na ma ne ma ne ma Amr ibn Umayya ne kii du Amr ibn Umayya <laughs> bon léegi mu xam ne ah bon li ma doon wax a bon man lañ gën xam gëléem googu de léegi nag defu ko dara mu dem ci mu gën gaay moom moom moom Seydina Muawiya daal di koy wax baayam wa axbara abaa nee na nag mu daal di dem wax ko abu sufiyaan waaye yemul foofu fa nadira bina ahlu makka mu dem ci waa makka ne leen amru ibnu umayya mu ngi ci dëkk bi faites attention xam nga moom wax na kañ la tuub après ghazwat uhud la <laughs> moo <laughs> gaa yi gis ne ki yàpp traître la quoi kii ab traître dëkk nga xool ko rek ñuy waxati mu ñëwaat ci dëkk bi léegi mu dem wax ko baayam ne ko baay sama Abu Sufyan Amr ibn Umayya yaa ngi ci réew mi de dugg na ci dëkk bi nag mu ngi Makka de wax waa Makka ne leen Amr ibn Umayya mu ngi ci dëkk bi def leen attention fa nadira bina ahlu Makka mooy mu ne leen def faites attention moytu leen ko jël leen seen précaution fa qaalu waa Makka ne maa jaa amrun fii xayr ñu ne bi bi mu leen waxee lool bi leen Muawiya waxee lool ñu ne moom moom c'est sûr jàmm indiw ko fi kii lu baax indiw ko fi ñu ne wa kaana amrun faatikan fil jaahiliya li tax nag ñu doon wax lool ndax Amr ibn Umayya dafa newoon koo xam ne assassin ah mooy gis nga assassiné yu mag yooyu reykatu nit yu mag yooyu safaak yooyu safaakul dimaa yooyu ci la bokkoon looloo tax gaa yi ne ah moom kaana safaakan li dima kon nag un grand assassin la doon ne la la woon quoi kii wuu mooy gaa yi dañ ko xam ne kii nii ab assassin international la léegi nag le fait que mu nekk ci suñu dëkk agsi bon loolu am na problème xam nga moom bokkul ci waa Makka <laughs> mooy moom du Qurashi waxoon nañ la Amr ibn Umayya ibn Xuwaylid ibn Abdillah ibn Iyaas ibn Abdillah ibn Abd ibn Naashira ibn Ka'b ibn Juday ibn Damra ad mooy moom bokkul woon ci waa Makka mais waa Makka dina xam ne waa ji c'est un assassin kat bu mag la kii reykatu nit international moo ne ci dëkk bi moo tax ah, because Muawiya gisee ne Amru ibn Umayya mu ne waaw mu dem wax baayam ne ko bàyyi defal attention yéen waa Makka def leen attention waa Makka nekk leer na ma ne jàmm ëmb ko fi ndax moom raykatu nit bu mag a moo ne suñu dëkk bi lay lay les précautions précautions léegi <laughs> waa Makka nag ne kon nag il faut pas ñu ko fiy bàyyi ba muy def forfait boo xam ne wóorul léegi nag ñu daal di dajaloo ngir daal di koy kidnappé jàpp ko <laughs> bi mu yëgee lool mu mu àbb liñ naan mu daw moo kim àndoon di salama ibn aslam ñu daal di jóge foofu fépp daal daw léegi gaa yi topp leen waa màkk génn topp leen gaa yi génn topp leen ñoom ñu de ñoom ñu fouiller montagnes yi nekk côté yooyu ay Hira ay yooyu yépp gaa yi fouiller leen ah nee man daal naka laa fekk benn grotte fa taxayyabtu <laughs> ci laa ci laa fa daxaltu gaaran fa taxayyabtu anhum nee na ma dugg daal dugg ci benn grotte daal di gisatuñ ma mooy gaa yi biñ génnee di ko seet gisuñu ko mais ñu topp di fuye yëpp gisuñu ko nee na benn grotte laa duggoon gaa yi di seet rek nee loolu guddi la woon nag guddi la woon nee na xatta asbaxtu ba ni ma xëy nee na ñoom gé waa Makka dañoo wabaatu yatlubuna naa fil jabal montagne bi foofu fi ma ne woon côté yooyu nee na ca ñoom guddi gi yëpp loolu lañ passé li ñu seet ñu def ay sentinelles yu mag di wër ay ay chercheurs ay rechercheur de kii ñu may seet gars yi koy teroog moom fanaan ndax dañ naan waa ji assassiné kat bu mag dugg suñu suñu réew tey ñu am problème kii moom il faut ñu jàpp ndax bàyyi ko fi mooy léegi nga dégg ci quartier ci biir Quraysh suñu ne am na ko dee te moom la <laughs> moom lay doon <laughs> nee na ñuy seet nee na waaye wa amallahu alayhim tariqal madina nee na buur yàlla ñoom au lieu ñu seet mais dañ ne xam naa bi ko dàqee fi mu jaar jaarul côté Médina nee yàlla ëlëm loo euh, daal di leen gum euh, ñàkk loo gis loo yoonu Médina ba ni ñuy gisee ndax woo xam nga foofu lañ takk ci euh, Yaajuuj foofu lañ takk seen gëléem yi nee na ba ñu gisuñu ko nee nag ba suba bëgg jotee nee ca mooy jour boobu guddi googu ca suba ga gaay ko nee nag ca suba ga nee mu am benn waay ci waa ma waa màkk koo xam ne dafa ñëwoon doon utal ay aw aw aw fasam ñax nee na ma ne salama mi ma àndaloon waa ji di gis nga bu ñu gisee kii jege na grotte biñ ne ah. kii bu ñuy gis di di di di ko wax waa màkk bokk ci waa Banu Taym ci waa màkk te ñoom fekk na jamono yi ñoom teggi nañ seen pied mooy seet nañu seet fanaanoo seet gisuñu ko suba jot ñu dem nee ñu jekk rek am benn waay ci bu bokk ci waa Banu Taym bu ñëw di utal ay ñax fasam foofu ba jege fi ñu ne nee na kii bu ñu gisee dinañ ëmmate waa Makka te ñoom dem nañu nee na jege moo ne waa ji di de di jege buntu gorot bi di ko jege di jege ba nim ñuy gisee nee na comme que gis nañu nee na bi ñu gisee nar a nee na ma dal di daw topp ko dal di koy laata muy muy daw rek ma dal di koy jam sote ci kawam dama sote ci kawam rek dal di koy jam ci suufu dënn bi laa ko jam ak sama dabbus mu dal di mu dal di wàcc rek yuux mu dal di daanu rek yuux nee na am ci waa màkk ñu ko dégg gaa yi dal di ñëw di ñu seet man ma duggaat ñu duggaat ci biir <laughs> mane ne nee na ma ne sal euh, salam gis bul bouger nag bouger bu ko def nee na gaa yi ñëw fekk ko moom fi ma xam ne fi la mooy waa jiñ asa biñ jam nee gaa yi ñëw aksi biñ agsee gis ko ne ko kan moo la rey mu ne Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne mooy mu nekk ci dernier instant mu ne kan moo la rey yow waa Makka ne ko kan moo la jam ba nga ba nga ba nga nekk ci état bi mu ne Amr ibn Umayya ad-Damri Abu Sufyan ne qad alimna annahu lam ya'ti li lam ya'ti li xayr xamoon nañ ne waxoon nañ ko këne moom jàmm andiwu ko fi assassiné kat bu mag bi mu doon rey na kenn moom kay moom lañ doon bay moo tax guddi gi yépp ñu seet xamoon nañ ne fii dina dina am ñu rey ku mu rey minimum nee waaye heureusement pour ñoom alhamdulilah mooy waa ji loolu rek la wax après daal di seen mooy léegi ndax bu kii wàllu tuuti da leen di joxoñ ne leen ñu ngi ci biir fii ah mu ngi ci biir fii la duggaat mais lool la wax daal di dee nee na gaa yi gaa yi nag préoccupé nag di leen seet feneen di wër xaaral <laughs> nee nañu daal di des te foofu noonu ci biir grotte bi ñaari yeneen guddi ba gaa yi après après gaa yi waa Makka bàyyi seen recherche bi dem seen yoon nee na nee na ma ne man Amr ibn Umayya nee na salama ne ma salama ne ma yow Amr ibn Umayya hal laka fi Xubayb ibn Adi nunzilo nee na mu ne ma nee na salama ne ma biñ nee ci bi deux nuits ñu passé waat fa deux nuits ndax génn wóoratul ndax waa Makka moom lañ doon tiit am nañ ci preuve mooy rey naa kenn tey rek tey rek ma jàppee tey lañ may décapité de nee na ba ñuy recherche yi di taxawe léegi ñu passé ba deux guddi nee na salama ne ma yow Amr ibn Umayya est-ce que gisoo ñu dem ci Xubayb ibn Adi ñu wàcce ko fi ñu ko pendre nee ma ne ko anamu mu ne ko mais xoolal mu nga lële xoolal lële ñu kële ngay gis fële lële moom lañ pendre na xoolal ca kanam xoolal fële fële fële mu xool mu ne ko gis nga ñële gisoo ñële wër foofu mu ne foofu fekk ay am ñuy garder corps bi foofu biñ ko rayee ba pare muy Xubayb ibn Adi miñ pandron keroog te ñu gisoon ko ci qissatu Rajiya mu ne ko mu nga nële kooram a nga lé gaa yi ko gaa yi ko garder lii nag lii nii mooy wane ne kon affaire bi du après histoire bi is li ma la waxoon ne ci biir nettali bi dina tontu que moo gën a dëgër li ma li liy wane ne imaam al-Waaqidi li mu wax lii ko gën a dëgër fopp que jamono jii la te imaam al-Hafiz ibn Kathir la def imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaaya dafa indi qissatu sariyatu raji' bu ñoom Xubayb ibn Adi après juste après boobu mu daal di teg sariya bi door indi sariyatu pour wane affaire bi succession yi noonu la ndax Xubayb ibn Adi waa raji' ñoo ko rey mooy ci ci raji' la ko lañ ko jaay waa Makka ñu pendre ko gis nañ niñ ko pendre woon. bam naan walastu ubaali xiina uqtalu musliman ala ay shiqqin kaana fillaahi madja'i faalew ma buñ may rey ma nekk jullit naka lañ ma rey nan laay tëddee lan fan la sama ban côté la sama wet di tegu loolu garaawul loolu gisoon nañu kon loolu mooy kooku ñu pendron mooy doone dañ ko faa bàyyi ba après ghazwatu Nadir mooy ne ci weer woowu la di safar ci weeru màggal ci jàpp boobu la avant qissatu Raji' non qissatu Bi'r Ma'una après nettalib Raji' xew-xew Raji' ci la sariya bi am laata Bi'r Ma'una laata moom Seydina Amr ibn Umayya bii di dem di fekke Bi'r Ma'una te succession bi après bu jógee Bi'r Ma'una xare bi ñu war a gis après boobu boobu moo topp juste après Bi'r Ma'una booboo ci tegu pas lii teguwu moo tax lii mooy li li dëgër moo taxoon man ne histoire bii moom lañ waroon a njëkk sax laata ñuy ñëw ci biir Maodo ndax fekk nañ ñoom bi demee noonu fekk gis na kooru Adi Xubayb ibn Adi am ñu koy garde nee na Salama ne ma est-ce que duñ dem daal di koy daal di jël kooram dal di koy mooy denc ko comme ni l'islam daf bëgg. nee na ma ne ko defal ndànk ma ne ko may ndànk ma tuuti rek ta eh, nga seetlu ma yow taxawal yow bul def dara taxawal nga bàyyi man ma mëne man Amru ibn Umayya yow Salama ibn Aslam taxawal nga xool te nag bu mooy jëlal say précaution boo gisee dara loo xam ne mooy man moom garaawul man moom je vais prendre risque yow boo gisee ne gaa yi ñu ngi may waaj a sonal wala yaa ngi gis ne maa ngi nar a dugg ci danger yow waxuma nga ñëw jàppale ma de jëlal sa géléem gaawal nga daw jël sa géléem nga yëkki ñibbi Medina boo demee nga wax yonent bi aleyhi salaatu salaam li xew waaye man wadaani bàyyi ma fi ndax man xam naa Medina xam naa ni may def nu mu critique xam naa nan laa génn ci affaire mais yow quant à yow bëgguma ngay jël risque yi may jël boo gisul lu dul noonu nee na ma daal di ñëw ba foofu nee fekk gaa yi gaa yi sonn nee na ma daal di ñëw ba fi kooram nekk ma daal di koy tekki fi ñu ko pendre noonu man daal doxuma lu dul lu ndaw ay vin ampa laa dox di dox ndànk fekk garde yi dañoo fañ ne dañoo sonn ba tëddee nelaw nee na man daal naka laa ko tekki di dox ndànk di dox dox vingt ampare gaa yeewu nee man daal dama kii rek bàyyi ko foofu bon xëpp sànni suuf ci kawam dem sama yoon gaa yi topp ma ma daw ñu topp ma topp ma mënuñu maa def mënuñu maa def nee gaa yi ndax man dama newoon ko mën a daw man moom kenn manuma woon a dab fekk maa ngi daje maa ngi dese nokki nokki nit moom xanaa ma bañ laa jiitu de may daw nga topp sama ginnaaw loolu moom manoo nekk koo man di doon ba dam <laughs> mu ne wa laa udraku ma baqa'i nafas man ma dese nokki nit dam loolu man da am <laughs> loolu mas da am nee na entre temps moom àgg na wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na ma daal di ñëw Euh, bi ma dawee mu dugg ci benn gaa yi topp ma manuñu maa daj gisuñu ma sax mujj gi ndax li ma leen jiitoo mu dugg ci benn grotte nee na am benn waay boo xam ne ci waa banu bakrim diil daal di fay ñëw après di fa wax ay baytu yoo xam ne di saaga lislaam moom yëgul xamul li xew ci biir ci buntu grotte bi am day lëndëm mu nekk ci bunt bi di di way nee na muy daal di génn rek daal di koy rey moom ray bu ñaaw ndax li muy saaga diine ji après ci la ba histoire bi jeex ba ni muy nee na ba ni may delloo Medinatul Munawwara nee na naka laa agsi rek xale yi gis ma fekk ñuy fa mooy xale yi saxaaba yi radiyallahu anhu ñuy fa Medina foofu ci bunt Medina nee ci lañ ma gis rek Euh, dégg seen ñu naan seen seen ak paa yi paa yi ñu dégg seen baay yeeg yooyu biñ ma séenee naan kii de amra nee na dañoo dégg ñoom ñu ngi fo dégg mag ñi naan kii du amr amr rek nee na ñépp ñu daw ñëw ci ñëw daw ci yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko Amr ibn Umayya mi nga doon xaar mooy ndax Salama jiitu na fi ba wax problème am mooy ne kii boo maywul du dëpp si këne agsi na nee na ma daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na naka la ma gis rek daldi reetaan di may ñaanal li nga xam ne moo yiiw euh, mu ne moom trois jours après bi nga xam ne ci la Amr ibn di Salama la euh, Amr ibn Umayya ad-Damri daal di fi nga xamante ne ni mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kanta kii Salama ibn Aslam ibn Harish moom ah, imaam Abu Haatim nee moom après la bien après la faatu moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kantaan ak Amr ibn Umayya ad-Damri moom dundu na ginnaaw loolu ginnaaw uh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñeenti xalifaam yépp dundul ma li muy gaañoo ci génn àddina ci jamonoy Seydina Muawiya ci xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi mu ngi génn àddina Madinatul Munawwara ala afdalu salaatu wassalaam eh, gis nañ ne moom bokk na ci ñi moom boroomu fit dëgg-dëgg lii moom moom foog nga nekk boroom fit dëgg-dëgg ngir di def yi kon mu génn àddina imaam Abu Nu'aym nee na avant l'an soixante avant année soixante yi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci la génn àddina ci xilaafa Seydina Muawiya kon radiyallahu ta'ala an Amr ibn Umayya ad-Damri ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa ma'waahu